lii moo doon masala mi gis nañ ne yii nii dafa xaram dañ leen a tere ku ko yonent bi alei satu salaam biñ ko ne ashuhum dane laa déedéet yii nii yépp li ko utiliser huwa xaram mooy moom ci boppam dafa xaram walla di ko utiliser ci boppam dafa xaram ñaar yooyu yépp a dox waaw di ko jaay dafa xaram mais di ko utiliser dafa xaram léegi laaj bi mooy te lool xawoon nañu wax lu mel noonu bi ñuy wax affaire yi nga xam ne dañuy xaraamal ku ko jaay comme yi nga xam ne ñoom dañ leen a xaraamal ku ko jaay ndax li daate ndax ñoom ci seen bopp comme waxoon nañu comme jaay medd ndax medd li ngay jaay ci boppam moom la yone moom la alquran moom la yonent bi alayhi salaatu salaam xaraamal ku ko jaay waaw wala ma jël deret di jaay deret mooy loolu ci boppam deret ci boppam la xaraamal ku ko jaay mooy loolu mbir mi ci boppam li ngay li transaction bi di tourner autour li tax ñuy wax li tax jaay mi ne fi loolu la charia d'accordul ne lii lu ñuy jaay la léegi wala ma toog ne man ab femme la bon léegi daal lay insémination artificielle yi am na te seetlu naa ne am na couple yu am alal yu bari yoo xam ne il n'arrive pas à avoir de doom ñoom doom da leen të léegi nag ñoom dañuy soxla benn biir boo xam ne moo leen di ëmbal moom lañ naan gestation pour autrui GPA léegi ni may def mooy nit koo xam ne couple boo xam ne mooy ñoo xam ne dañuy sëy mais femme bi am na dafa am feebar bu ko dal wala ni ko yàlla binde moom biiram mënula ëmb doom mënula ëmb même bu dee ay gametam ak yooyu noonu ovulam baax na waaye biiram mënula ëmb léegi nag ñaar ñu am alal ñuy couple bu am alal ñu am les moyens daal ñu ne léegi ni ñuy def dañuy xooli médecin diw ngir mu jël sanqale ñu waaju góor ji jëkkër ji ak ovilu ndaw si boole leen def leen ci biiru keneen benn jigéen boo xam ne moom fee la ne boo xam ne moom moo leen di àll biir biiram leen rek lay jariñ mooy ëmbal leen seen doom durant neuf mois wala yooyu léegi nag bu juree nag léegi ñu daldi doom ji moom du moom mooy kiiwam mais këlee koy ñëlee koy moom loolu noonu mooy yow mënoo def commerce en tant que femme ci loolu parce que loolu dafa xaram loolu dafa xaram mënoo ndax loolu ñu koy def par exemple tubaab yi ñu ko fiy def fii di ko kii alal yu bari gars yi ay centaines de milliers d'euros la ñuy fay ngir waa ji ëmbal leen ndaw si ëmbal leen seen doom ba wasin léegi ñu koy toppatoo ci ëmb bi di ko tere nag ngir mu bañ a lekki lekk yu mel nii parce que nar bu baax ci seen doom ji léegi nag ndaw si d'accord bu ëmbee nag ba pare ñu daal di koy jox saleeram am payooram ci loolu loolu façon loolu ci boppam moo xaraama def <coughs> bi ñuy wax yi nga xam ne dafa xaraama jaay comme ay xinziir ak ay mayta mooy médd te loolu waxoon nañ la kullu ma ma quti'a min al bahimati wa hiya hayya wahu ma quti'a min al bahimati wa hiya hayyun fa hiya mayta waaw lépp loo xam ne dañ koo dagg ci ab bàyyi ma ah, wa hiya hayya fekk bàyyi ma boobu hayyatun mu ngi dund fa huwa mayta loolu ñu dagg ci moom loolu médd la mooy bu ma fekkoon am xar mu toog ma dagg ci moom benn partie loolu dafa médd fekk xar muy dund loolu dafa li ma dagg ci moom médd la waaw comme ni mu newee ci sunanu abi daawud ak imaam at-tirmidhi rahmatullah alayhima mooy waxoon nañ ne yooyu dafa am loo xam ne ak sàngara lu ñu bokk mooy ak nekk loo xam ne dañoo najaasa najas dañoo nekk waxoon nañ na innamal mushrikuuna najas nag loolu noonu bokkul ak lii mushrikuuna najas najaasatul intiqaadi la najaasatul intiqaadiya mooy eh, ñàkk laab boo xam ne ci wàllu pas-pas la mais du ne yéeféer bi bu sëqatee wala euh, yow daal dinay polluer foofu boo ko laalee war a raxasu loolu déedéet demewul noonu déedéet déedéet te loolu joxoon nañ ca exemple léegi waxoon nañ foofu que ne problème bi euh, mbir mi mooy yi nga xam ne euh, dañoo xaram dañoo dañoo dañoo dañoo sobewu jaay leen ci boppam du mën a ne ta yooyu ñu tuddoon nag mooy dañ ciy jële voilà loolu laa foofu laa bëggoon a ñëw que ne lépp loo xam ne sobe la kenn du ko jaay waaw kullu ma huwa najis wala najas kullu ma huwa najisun fala yubaa kenn du ko jaay waaw léegi nag fii nii ñoom dañ ne ko mais yii nii nii sauf yii gerees gi ngay wax ni ara ayta shuhumal maytati mais midd gi nga ne da nga koo xaraamal yonent mi alayhi salaatu salaam ku ko jaay mais graisse gi dañ ciy soxla di ko di ci diw suñu gaal yi de di ko di ko suñu gaal yi di ko diw di ci diwit suñu der yi dañu koy soxla di ko utiliser mu ne laa loolu lépp xaram kon loolu mooy lan ci lañ newoon kon diw yi foog ñu ñëw ci kon nag loolu mooy masala léegi masalaam diw waaw peau claire yi peau claire moom taxul ñu loolu moom dafa xaram nit koo xam ne day ab ku ñuul la di diw diw boo xam ne day tax der bi der bi soppeeku di jëm ci xonq loolu dafa xaram ñu tudde ko ay peau claire ak xeesal bi waaw wala amurannahum wala yughayirunna xalqallah bokk na ci li iblis doon wax ba ko suñu boroom dàqee yi mu ne wat naa ne non seulement dinaa leen sànk waaye dinaa leen digal ñu changer mbindum yàlla mi yow sa yow boroom bi ni nga leen binde ñu koy changer loolu nag kenn ginu ci taxaw ki nga xam ne yaram bi ko yàlla defal dane man bëgguma bii buur yàlla comme si te lool lool mooy lool la jëfam wane lool la wax buur yàlla manoo waay waay yàlla dangaa juum wal iyaadu billah mais lool la même booy wax naan sawaay yow nag dangaa ñeme yàlla fii mu ne kenn gisoo koy xeesal ku wax lool ma ne mane bu ko waxul ci làmmeñam it jëfam lool la wane te wax naa la jëf tamit façon wax la waaw waxoon naa la fi moos bu ma ñëwee fekk benn waay ne ko mu yor dara ma ne ko waa sawaay doo ci may mu xool ma ci patu wala mu xool ma xool fële waxule mais xam naa ne mooy mayu ma voilà bu ma yoree sama oto di dawal am oto bu ma jiitu day wax ak man oto bi day wax ak man bu demee bay gis benn obstacle wala luy romb waa ji bu freiné feu de stop yi day day day day xonq pour wan ma ne hé yow mi ci ginnaaw déglul ma bu baax laa wax freineel comme man ni ma freiné wala nga wàññi sa vitesse parce que am na danger bu ne sama kan bu ma ñëwee ci carrefour bi war koo jël te loolu moom automobiliste français yi ñu bari ñoom moom moom yàq nañ code de la mooy côté boobu seen yoon newu ci ay clignotants yi nii ñi koy respecté bariwul gars yi dañuy dugg ci ci ci ci ci carrefour bu ne waxuma carrefour bi ñuy defee course de ndax bi moom fii mu ne loo wax mu foog ne tous les chemins mènent au marché saway pour moom wax yépp ci lekk la jëm déedéet waxuma carrefour boobu carrefour yi nga xam ne mooy yi nga xam ne sëlëba yoon voilà nañ wax sëlëba yoon lool voilà sëlëba yoon yi dañu ñëw dugg war a tourner ci carrefour bi mais comme que day am ay sorties yu bari mais doo xam waa ji fan la jëm ndax du clignoter dara kooku waxul mais bu clignoter ah damay wan ne moom kon moom mu ngi ci bu waree génn mu clignoté beneen côté bi ma xam ne ah kii danaan ma mu ngi génn ko pourtant mu ngi wax ak man man mi ci ginnaawam mu ngi may wan man fii laay jaar te pourtant waxul may dégg moo tax langage du rek langage voilà dañ naan langage des signes langage des signes dafa am voilà loolu nag waa waa <laughs> euh, ci wàllu kalam dañ koy soxla bu baax ndax lu am solo la neenal ko day tax ci giraawaale yu bari ci wàllu aqiida nit ki di ci dugg waaw ñàkk ñàkk ñàkk jàpp yii nii ki jàpp na yow langage mooy rek wax waaw mooy nii comme ni may dégg may wax te loolu ku seetlu xam ne loolu njuumte la ca aji ñi xalaat loolu léegi euh, mooy kon diw yi yii nii yonent ma lay saat saam wax mu ne déedéet lii dafa xaraam kon masala mi mooy man bu ma yoree sama samay diw nit saa wala lan wala yi nga xam ne même dama koy utilise di ko peinturer sama kër ak yooyu est-ce que mën naa jël loo xamante ne nii dafa dafa dafa sobewu hmm? ma koy ma koy utiliser foofu loolu mooy laaj bi de dañ naan la sobe comme am saw am saw sobe la waaw lan mooy wane ne sobe la daa fa dangay toog fii rek naan day sobe la mu jeex naan parce que xadiis na Anas ibn Maalik radiyallahu anhu nekk saxiixayn kaw kaw bi dafa ñëw saw ci jàkka ji pegg ci pegg ci jàkka ji nit ñi jóg nar koo pamti pamtee yeneen timaale yi saar saam ne baleen ko laa tazrimu laa taqta'u alayhi bawla bu dagg sawam bu leen dagg dagg am tuur ndoxam bàyyi leen ko bam pare paree fa daa bi danubin min ma'in fa ughriqa alayhi mu sant ñu indi benn baag ci ndox moom alayhi salaatu wassalaam ñu sotti ko fa nga xamante ne moom la tuur ndox bu dul woon ne sobe la doonu loolu doonu ko jar doonu woon jariñ mooy bawlu loolu moo tax géej nga ñaari ñam romboon xabru yam romboon ne ñaari ñi ñu ngi leen di mbugal wama yu'azzabaani fi kabir après mu ne bal huwa kabir mu ne ñaar ñii de ñu ngi leen di mbugal ñaari bàmmeel yi waaw te nag mbugaluwuñ leen loo xam ne du lu rëy mooy ci ñoom bañ koy def jàppoon nañ ne lii garaawul du garaawul quoi ndax kaana yarayaani hada al amr hayyina wa huwa aksu dalik dañu foogoon ne mbir yi mais lu woyof la quoi lii garaawul ndeke lu garaaw lañ doon waaw moo tax mu ne bal huwa kabir kay ñooy ci ñoom rëyul mais lu rëy la ndax lu lay yàqal loo xamante ne jaamu yàlla ak tamit na maam mooy mu ne kenn ki doonul woon seerlu doonul bu masoona tour ndox yoonam newu ci waaw ndax mu ngi takk ci yére yéeg wala yooyu yoonam newu ci kon yooyu yëpp dañuy wan ne kon ah, ah nu mu tudd ah, ah, tuur ndox dafa sobewu léegi mooy yooyu noonu ak médd ak yooyu mooy bu ñu duggee ci loo xam ne dafa laab dañu koy transformer waaw mooy ne aynu najaasa aynu najaasa ti day dugg ci loolu par exemple bu ma amoon mooy jëmmi sobe gi nga dugal ci mbir mi imagineel ma yor sama suuf yi soo boo xam ne soowu soow la ma jël toq deret def ci mooy yàq naa ko parce que la deret dafa sobewu waaw innama xarama aleykumul maytatu maytat innama xarama aleykumul maytata waddama wa laxmal xinziiri wa ma uhilla li geyrillahi bi kon mooy xaraamal nañ ci leen yan mooy almayta addam ak addam li nga xam ne mooy deret mooy kon bu ma jëlee loolu def ko ci te sobe la waaw ma def ko ci biir sama kaasub soow mooy loolu sobel naa affaire bi waaw ma jël toqum saw sotti ko ci ci ci ci ci ci ci loo xam ne mooy loo xam ne comme ab ab boisson mooy yàq naa ko parce que dama koo jël dama jël sobe ji def loolu nag moo tax loolu moo tax yi ngay gis gâteau yi ñoomin keek keek la wax keek bar breton man loolu laa gën a miin mais damay dégg naan keek ngeen jéggal ma ci ngaaka gi ma ngaakawe <laughs> ke ba bar daal xam naa ko façon genre gâteau la yoo xam ne day nekk comme ab baar nii mais bu njuufeen yeeg fayeen yi apprécier bu ñuy ndékkee ka goûter mooy yooyu noonu boo gisee mu am gélatine de porc même bu dee zéro virgule zéro zéro pour cent la ci du baax waaw parce que porc ci boppam dafa xaraam dafa nekk loo xam ne dafa sobewu mais du du port kese boo ci gisee loo xam ne d'origine lii nii matière animale la dañ ne lii ci yàpp woo xam ne leer na ne tubaab bi ko defar rendewuñu mbir ma ci yoonu sharia mooy loolu it bu ci amee loolu it du dagan parce que da koy sobeel waaw mooy monsieur ma xëri ma xëri saway ma xëri njaay bu dee ni ab yéeféer la wala chrétien la wala yu mel noonu eh, non yéeféer la yéeféer ate athée waaw wala sax muy ëpp jullit boo xam ne dafa rendi mbir yi mais bon nee na moom moom xàmbam yi la ko doon defal wala yu mel noonu ñu jël yàpp wow jël ci benn produit benn benn partie ci yàpp woowu def ko ci gato bi ñuy defar mooy day yàq gato bi ndax lan mooy ne parce que dañ cee dugal loo xamante ni ndax mbir mi day day nekk ci lépp parti yépp mënoo ñëw naan côté bii la nekk côté bii nekku ci lenn mën naa nekk mooy li yeneen ma lay saar saar wax biñ ko laajee ne ko alfaaratu la ala samnin mooy li nga xamante ni nii mooy ak ab jinax boo xam ne dafa daanu ci beurre xam nga beurre dafa nekk loo xam ne dafa condensé day day kii day day day dëgër liquide solide mu ne danga koy dindi sànni ko ak partie bi wër fi mu daloon après ngeen lekk seen beurre waaw loolu nag du loo xam ne euh, farata la ne la par force noonu ngay def déedéet mooy au lieu nga nar a sànni lépp xoolal fi nga xamante ne fa la dal waaw nga dindi ko sànni ko moom ak alentour yi nga daal di koy ni sànni ko après li des nga jëfandikoo ko loolu mooy kon najaasa bu dalee ci li nga xamante ne nii lu laab la bu dee ne li mu dal solide la dafa dafa dafa dafa nekk loo xam ne dafa dëgër xam nga beurre dafa dëgër bokk la comme soow moo xam ne dafa nooy liquide wala ndox bu dee ne loo xam ne man nga koo dab dabaatal comme man ma am sama sama sama sama kii fromage boo xam ne bu dëgër la boo xam ne dañ ko congelé am benn toq deret bu ci dal du ma ne mbir mi yàqu na ndax bokkul ak liquide bu doon liquide bu tuggee ci biir ndox mi tey mooy day tasaaroo ci biir waaw bu doon am soow la mu mun a ci dabaj ci biir toq ci biir mais day tasaaroo ci biir manuma ñëwati naan côté bii la nekk côté bee newu fi surtout bu dee mooy li mu ne mooy c'est raisonnable loo xam ne du lu bari sinon bu dee loo xam ne liñ naan mustabxir la lu baree baree bari la comme usine ñoom Gloria ak gaa yooyu bu dee mbal kay ngand yooyu nga xam ne gan bi mbalkaay meew la ñuy defar yu rëy loolu benn toqub deret dugg ci daanaka c'est insignifiant loolu taxul ñuy wax mais comme ay kaas ay soo ay paan yooyu moom loolu moom bu ko doonee loolu da xam ne lii moom mbir mi jeex na parce que mooy dugg na ci day day day dugg ci kii yépp voilà léegi euh, kon mooy kon bu ma jëlee gato wala may defar omelette wala may togg comme waa yoo xam ne da doon togg ne comme li la gaa yi moo tax tubaab yi léegi léeg lekk seenu lekk mu xaw a jafe même yiñ naan la poisson la des fois dañ ciy def dañ ciy def vin wala iyaadu billah dañ ciy toqal quelque kii goutte de vin mais loolu da koy yàq waa jiy defar ay gambas ay façon kii la yoo xam ne ci <laughs> restauration tubaab wala sax may defar sama ñeex ñeexu supp wala lu mu doon ma jël deux euh, gouttes de rhum ah ba rhum ville bële ah rhum mooy façon ci beer yi la <laughs> waaw nga nga nga def ci ak toq walla xatratun aw xatrataani ah da koy yàq si day yàq togg gi mooy même bu ñuy togg jën léeg-léeg ñu def ci yooyu loolu da koy yàq parce que dafa jël sobe daal di koy def ci loo xamante ne nii mais ci biir togg gi léegi nag bu nee affaire bi amu ci benn benn nu mu tudd benn incident dañ naan la mais pour pourquoi kon nga ko ciy def te lan moo ñuy war ne say wax kese yow gis nañu daama gis nañ nga ko ciy def say waxi kese moom naan naan bon de toute façon amu ci incident dañ naan la loolu moom taxul mu baax parce que. sinon kon lan moo taxoon nga ko ciy def bu doon ne du ci am benn incident ci te tamit du ci am benn jeexital pourquoi kon tu l'aurais tu l'avais tu tu tu tu l'as fait loolu la kon mooy diw yi léegi loolu mooy côté lekk yi diw yi it bu ma jëlee loo xam ne euh, dafa xaraam nga def ko ci mooy day am jeexital ci affaire bi comme koo xam ne day defar ay diw mu jël alcool def ci xamru sàngara def ci mais loolu day yàq diw bi parce que li ñuy xaraamal mu ngi ci biir li ñuy xaraamal mu ngi ci biir am na benn affaire bu ñuy ñëw ci kanam après mooy ne loolu loolu day yàqu mooy diw boobu di ko diwoo du baax diw boo xam ne yow li la li li li la sharia ne buñ ko utiliser mu ngi ci biir eh, keroog laa doon seetlu ay affaires yoo xam ne gis nga pain au lait yi nii mooy façon gato yi ma doon wax sàng tamit pain au lait yu bari alcool de ci am si xam nga d'office des fois doo liir yooyu doo liir yooyu ay paon lait paon chocolat yi gis naa ne daal ki ci amul ki ci amul ay ay alcool mooy pasquier marque pasquier waaw marque yi moom gis naa ne amu ko mais daanaka ñeneen ñépp marque marque Auchan yi marque Carrefour yi marque yeneen yeneen boo seetloo di nga gis ñu def ci contient de l'alcool bu boobaa pain boobu lekk ko du baax parce sàggara si mu ngi ci loolu benn affaire la lool même bu dee moo jëm tamit ci li nga xam ne mooy mooy ci parfum yi tamit waaw bu dee ne dañ ko cee def ci parfum bi loolu yi da koy yàq léegi nag mu am ginnaaw bu yi leeree mu am beneen affaire boo xam ne bu boobaa li nga xam ne aynun najasati ida taxawalat mooy istixaala mooy ne bu dee ne cette fois-ci mooy sàngara si wala medd bi xam nga yooyu yëpp ay sobe lañ d'office ñoom cette fois yi dañoo transformé wu ba nekkatuñu sàngara sàngara bu transformé wu ba nekkatul sàngara nekk leneen loo xam ne lu laab la pas mu nekk leneen tamit loo xam ne dafa dafa dafa sobewu bu dee lool euh, lool du du du du du atteem du deñ du deñ ndax mu ngi fi ba léegi dafa jóge kon ci cig najaasa dem cig najaasa dafa jóge ci sobewu dem ci sobewu loolu taxul ñuy wax mais bu dee ne sàngara si dafa transformé wu ba nekk leneen loo xam ne lu laab la bu boobaa kenn dootul continuer aveuglement naan way mbir mi ba léegi mbir mi baaxul baaxul nga ne ma quel est ton dalil dañ naan la mooy vinaigre vinaigre vinaigre fan la jóge vinaigre ci sàngara lay jóge non si vinaigre ci sàngara lay jóge te lan moo tax mu dagan mooy ne dafa transformé wu complètement nekk vinaigre nekk amatul benn benn benn li nga xamante ne mooy li nga xam ne ñooy composant li tax ñu naan sàngara mooy liy mànditel ndax sàngara lan moo tax nga xaraam mooy lii eh, mooy mooy lii màndilaate loolu moo tax élément bi màndilaate looloo tax mu xaraam léegi nag muy éthanol bi bu dee mbir yi dafa deñ complètement bu boobaa mooy mbir mi istixaala la tudd mooy loolu nekkatul loo xam ne lu sobewu la voilà naka noonu mbedd mi bu ñëwee transformé wu transformé ba mujj nekk loo xam ne lu laab la nga xam ne buñ ko yóbboon ci laboratoire mais li nga xam ne mooy mooy mooy molécule molécule mbedd niñ ko xamee yooyu yépp transformé wu complètement waxuma mu nëbbu de ndax bu nëbboo mu ngi fi ba léegi bu amee benn couche bu ko nëbbu loolu taxul ñuy wax mooy il faut mu transformé wu complètement caractéristique am yi transformé wu jëm ci bu boobaa mooy loolu day mujj dagaan voilà contrairement ak yiñ gisoon kaa yiñ gisoon li nga xam ne dañ ko ci jël def ba pare naan zéro virgule un la ci am pour cent loolu fekk looloo ciy am naan par exemple alcool bi zéro virgule un la ci am pour cent mook éthanol bi lépp dugaale ci biir loolu dagan mais bu dee ne dafa transformé wu complètement amatu ci dara bu boobaa mooy affaire boobu day baax ma ne la benn kon benn ngoo te yonent ma lay saar doon na tàng ñeex moomu waaw bi muy tagg ñeex mi nga xamante ne mooy vinaigre waaw est-ce ñeex muy vinaigre sa way bu dul woon loolu kon doonu ko woon wax léegi kon benn affaire la loolu benn affaire la mu am liy wane loolu mooy yenn parfum nga ne ma ma ne la leneen liy wane ne bu transformé woo aynul najaasati bu transformé woo devenir li nga xamante ne mooy lu lu laab day dagan mooy mooy mooy misk waaw misk xamoo luy misk misk moom ñépp xam nañ ko xitaamuhu misk goo kële yoneen alquran di wax hein nga xam ne alayhi salaatu wasalaam nee na mooy sangu moo gën a neex ci ci ci ci ñuy xeeñtoo ci parfum yi loolu noonu mooy fan lu jóge mais ci kii deretu gazel mooy cosaan ca lay jóge hein lool na ah. kon lool la mooy deret la woon te deret wax nañ la lan dafa dafa dafa sobewu mais le fekk mu transformé wu complètement ba nekk lu neex loolu nga xam ne amatul dara ci caractère kenn duñ tegal kenn misk nga naan ngay xalaat sax daanaka lii ku ñu ko waxul doo xam doo woon ko xam këne ci deret la jóge nga naan mais yow est-ce que juumoo sax hmm? yow dafa mel ni dangaa juuma parce que lan parce que dafa com dafa transformé wu complètement mu far nekk lu dagan ba yonent ma lu laab ba nee mooy li gën a at yabul tiib moo gën neex ci li ñuy parfum woo voilà loolu moo tax bu reene waa ji bon euh, xam nga loolu moo xew xoola bu dee animal boo xam ne xam nga animal du mukallaf hein kenn du ne animal bi mukallaf la bon du day lekk sobe ñu nekkoon nag animal bi xaraam na teewul boo ko rendee yàppam dagan ndax lan sobe bi mu lekk dafa transformé wu comme li nga xam ne animal bi nga xam ne moom la ñuy wax euh, kii animal bi nga xam ne euh, lu tax tur bi ñëwul jàllaa la voilà jàllaa la nga xam ne mooy bépp animal boo xam ne moom sobe lay dunde ba sobee gi mujj am ci moom effet ba boo daanaka boo ko jegee muy xeeñ mu nekk animal bu dagana consommé baam baam xuux nga xam ne ñoom baam xuux moom xaw ma lan mooy lekk yu nëbbi rek lañ koy tegal xaw ma yooyu la apprécier wala boog nu mu demee noonu waxuma la moom boo ko jegee mais fañ leen def rek boo fañ dandoo ay mètre xeeñ gi muy xesaw gi muy xesañ xesaw maara dayum si loolu taxul ñuy wax mooy bu doon am xar moo xam ne yu nëb rek lay lekk ak yu sobe yi ba mujj di xeeñ loolu doxoon nañ la dañ koy denc ñetti fan di ko jox muy lekk leneen lu wuteeg loolu bu ko defee mbir mi day transformé wu voilà wala même bu lekkoon léegi bu dee àggul ci jàllaa la nag mooy àggul foofu kenn du na lekk na sobe léegi kon léegi xar mi day xaram déedéet parce que lim lekk dafa transformé Euh, am na beneen masala ci wàllu bon walla loolu nañ ko ba mooy est-ce que nit ki am na droit jël ay sobe comme ay dem àll yu nit xam nga dafa sobewu ay yooyu yëpp nga dajale ko dem di ko defam tos di ci euh, dem sa tool def ko ay fumier yoo xam ne pour euh, mu naat loolu par exemple mooy bu gerte gi ñoree kenn du ne ah saa <laughs> bon ci li gën a dëgër quoi <laughs> ah gerte gii moom xaraam na parce que liñ ko doon suuxate dafa nekkoon loo xam ne sobe la parce que dafa transformé wu mooy ne kon lépp loo xam ne dafa transformé wu kon diw yi bu dee ne euh, mbir miñ ci def ndax affaire bi loolu la amatu ci mooy dafa nekk loo xam ne complètement amu ci benn effet amu ci wala boog mooy comme mooy mbir yi dafa deñ caractéristique yépp a deñ mu ñu nekk lu loolu lay laab mais bu dee ne loolu nag amul mooy mbir mooy sobe lañ ci def voilà loolu la ah. Ah, kon loolu la il faut mu transformer wu caractéristiques yépp transformé wu ngir mu man a nekk loo xam ne lu baax la sinon bu dul loolu rek mbir yi du baax voilà bés bu bés bu bu ci amee rek ci caractéristique yi nga xam ne mooy cosaan yi taxoon mu xaraam mooy mbir mi du baax mooy mbir mi day nekk loo xam ne ma laa yazal du dañ nekk loo xam ne lu sobewu lay doon te loo ko dugal rek laa yaziduhu illa najisa du ko yokk lu dul ak sobe waaw savon yee façon yooyu yépp ci la waaw walla walla nga ñëw kon yooyu yépp kon day mooy ci wàllu diw yi kon lool mooy masala mi boo jëlee loo xam ne parce que ñii nii liñ doon wax yonent ma saa sam ne noonu mooy comme que métti ba pare yow graisse gi boo ko jëlee jël ko noonu mooy mais matière bi nga jël transformé wul dara mooy moom la ba léegi nga bëgg ko utiliser mu ne leen laa mooy jaay lool dafa xaram mais di ko utiliser ci boppam dafa xaram na ko noonu it mooy bés boo fi jëlee lenn ci lool def ko ci loo xam ne lu da lu lu laab la mooy da koy. da koy yàq pour mu dox il faut mu nekk loo xam ne caractéristique am yi dafay transformé wu complètement kon lool moo jëmoon ci wàllu diw yéeg ak yi nga xam ne moo jëmoon ci lool ak contour yi ak contour yi waaw fekk mbir mi du ci am effet amu ci benn effet te loolu mooy danga koy laaj les experts parce que lenn nag am na mooy bu dee ne dañ ko cee bind mu leer ñu ne la lii contient de l'alcool mooy loolu leer na am na yoo xam dañuy def pour pourcentage yi ci ne waaw mooy loolu tamit nit ki da koy xool sinon di nga yàgg lekk yoo xam ne dangay foog ne lu baax ndekete yoo am na loo xam ne day tax day remettre en cause affaire yi ah. voilà